أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الشهر الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم من ربهم ورضوانا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanu al-bari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabul ma baabul mata yusalli al-fajr bi jamaa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci kañ lañuy julli fajar fële ca Muzdalifa ñu gisoon hadis sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lay wax naan ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama salla illa salatayn jama'a bayna al-maghribi wal isha wa salla al-fajra qabla miqatiha gisuma yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu julli julli bu bokkut ak waxtoom lu dul ñaari julli dajale gi nga xamante ne moom la dajale timis ak gée ak julli gi nga xamante ne moom lu julli fajar lu jiitu waxtoom maanaam waxtu woo nga xam ne foofu lañ ko xamee woon naka noonu mu indi ko ci anam gu gën gudd ci ak leeral ci jamono ji li nga xamante ne noonu la ko jullee woon te loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ tamit baabul mata yaddu faawu min jaba buntu bi nga xamante ne moom mooy leeral kañ la ñuy jógee fële ca Arafa ñu gisoon ne xadiis sayyidna maanaam sayyidna Umar ibn Xattaab bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la wax ne maanaam bi mu xam ne dafa julli taxaw daan innal mushrikina kaanu la yufiduuna hatta tatlu'a ash-shamsu wa yaquluuna ashriq sabir wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaalafahum thumma afaada qabla an tatlu'a ash mu ne yii naka wéy bokkaale yi muy yéeféer yi de dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ doon bàbbeeku di jógee Euh, maanaam euh, daaduñu woon babbe ku bokk di jógee euh, Musdalifa mbete mu jant bi daal di fenk te ñoom ñu doon wax naan ah, yow sabir fenkal maanaam mooy dañ daan xaar ba sabir maanaam jant bi fenk te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf lay ak ñoom ci loolu moo tax moom da daan jóge foofee lu jiitu jant bi di maanaam di fenk maanaam mooy bu leeree rek gisoon nañ ci tamit baabu talbiyati wa takbiri ghadata nahri hina yarmil jamrata wal irtidaaf fi sayri bunt bi nga xamante ne moom mooy talbiya maanaam di wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak di ko wax ci di kabar te suba gi nga xamante ne moom mooy suba bi su tabaski jamono ji nga xamante ne moom la ñuy sànni jamra Euh, ak tamit di yóbbaale maanaam ci tukki bi yóbbaale kenn muy ànd ak moom ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ardafa al-fadla radiyallahu ta'ala anhu fa axbara al-fadlu radiyallahu anhu annahu lam yazal yulabbi hatta rama al-jamra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yóbbaale woon al-Fadl radiyallahu anhu maanaam ci ginnaaw gëléem la ko tegoon sayyidina al-Fadl nag radiyallahu anhu daal di xabaare ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañul woon di talbiya mbete mu daal di sànni aljamra bi maanaam mu gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas boobu radiyallahu anhu maa mu nekk tamit sayyidina Samata ibn Zayd radiyallahu anhu ne ñoom ñii dañu ñoom ñaar ñëpp nettali nañ ko ne lam yazal nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yulabbi hatta rama jamratal aqaba ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu toon de talbiya mbete xanaa mu daal di sànni jamratul aqaba maanaam gisoon nañ nag ne ci diggante bi daal na ci dugal léeg-léeg baatu maanaam laa ilaha illa allah ak baatu allahu akbar léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal ne baabul faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadyi faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fa siyaamu salaasati ayyaamin fil hajji wa sab'atin idhaa raja'tum tilka 'ashratun kaamilah zaalika liman lam yakun ahluhu haadiril masjidil haraam sadaqallaahu aziim ah buntu bi muy buntu tamit bi nga xamante ne moom mooy tàmbali beneen wàll goo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo noté mu nekk loo xam maanaam ay yeneen wàll yu boo gisee maanaam fii léegi jóge woon nañ tamit ci mus maanaam ci lépp loo xam ne dafa aju ci Arafa ak Muzdalifa léegi nag muy daal di wax ci lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllug ak hadiyu maanaam ak al al al badana maanaam mooy al budnu maanaam dañuy wax maam lépp loo xam dafa aju ci hadiyu maanaam ak lu ñuy wax tamit al budnu moom mooy al budnu nag moom dañ koy wax fekk ñu jublu ci gëléem yi maanaam euh, ak maanaam nag ñaareel loolu la ñuy wax waaye alquran su ko joyalee maanaam maanaam da ngay gis lim ci nam wala boog sunna su ko joyalee li nga xamante ne moom la ci nam moom mooy gëléem comme li nga xamante ne dinañ ko gis ci bunt yi di ñëw insha allahu taala amma li nga xamante ne euh, moom mooy euh, ci luga nag maanaam euh, badana maanaam moom mooy gëléem ak nag maanaam ngir rëy gi ñu rëy maanaam ak duuf gi nga xamante ne moom la ñuy duuf naka noonu tamit amma li nga xamante ne nag moom mooy al hadiyu wala boog dañuy wax tamit al hadiyu ñaar yëpp dañ koy daal di wax al hadiyu ak al had al hadiyu maanaam ñoom euh, mbooloo lañ ci hadiyatun maanaam hadiyatun moom mooy euh, mooy kenn ki comme badanatun mooy kenn ki al buduna moom mooy al budunu moom mooy mbooloo mi al hadi hadiyatun hadiyun moom mi mooy pluriel bi hadiyatun moom mooy euh, kenn ki singulier bi ak hadiyatun maanaam mooy singulier wu hadiyun maanaam lool mi ngi jóge ci ak joxe maanaam bu ma al ahdaytu al hadiya maanaam mooy joxe naa la may joxe maanaam bu boobaa mooy li nga xamante ne moom la ñuy jël ci ay xeeti ma jur euh, muy gëléem wala nag wala euh, euh, wala gàtt maanaam ñu jëm ci xaram ba ñu yóbbu ko fa loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy hadiyu bi maam lépp nag loo xamante ne def na ko def hadiyu maanaam def na maanaam mën na ko def mu moom it mu nekk loo xamante ne day taxaw taxawaayu ak adhiya wala tadhiya muy tabaski maanaam lu ñuy rendi tabaski naka noonu tamit lépp loo xam ne dafa aju ci maanaam dañ koy maanaam day mën a taxaw taxawaayu aqiqa tamit maanaam moom mooy xar mu ñuy rendi ngir ku am doom maanaam bi ñuy rendil ak liir lu dul ne rek maanaam ki ñuy rendi liir moom maanaam liir bi moom dafa am waxtu woo xamante ne bokkul ak waxtu yi nga xam ne moom mooy waxtu tabaski ak maanaam haddu yi ak wa tabaski ñoom ñoo bokk maanaam waxtu wi leen di rendi naka noonu euh, dafa am nag li nga xam ne moom mooy atte bi nga xam ne moom moo aju ci wàllu haddu yu yooyu haddu yu yooyu nag dafa am ay atte yoo xamante ne euh, dañoo wuute mu am haddu yu bi nga xamante ne moom mooy bu njëkk bi moom mooy ki nga xamante ne dafa bëgg a aji maanaam kooku nga xam ne moom tamattu lay def wala boog mu nekk qaarin kooku hadiyu shukr lay def maanaam loolu la ñuy wax hadiyu shukr wala boog fuqaha hanafiyyi rahmatullah alayhim rawatina ñoom ñoom ñoo koy tuddee noonu maanaam ñoom bu boobaa dañ naan ngir sant borom bi subhaanahu wa taala ak gërëm ko ci yombal bi nga xamante ne moom la leen yombal ci ñu bañ a génn waat Makka maanaam demaat ba ci xaram ba dellusiwaat maanaam ihraamaat maanaam dellusiwaat boobaa hadiyu boobu nga xamante ne moom la ñuy yóbbaale bu fekkente ne ki def xaarin la wala boog ki nga xamante ne daf ko dafa ñëw ba foofu mu daal koy wut loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy daal di euh, ràññeeku maanaam loolu day daal di ràññeeku ci moom bu boobaa tuur day daal di nekk loo xamante ne dafay daal di war ci euh, li nga xamante ne moom mooy ak euh, ajam naka noonu ki nga xamante ne tamit beneen hadiyu bi nga xamante ne moom mooy beneen bi war moom mooy beneen xeet moom mooy yu waajibu lil jubraan mooy hadiyu bi nga xamante ne dañ koy def maanaam lil jubraan la maanaam ngir euh, dañ lépp loo xamante ne nit ki su fekkente ne dafa def lu ñu ko loon tere ci at gi wala boog mu def loo xamante ne maam mu bàyyi loo xamante ne dafa war maanaam waajib la ci at ci bi bu boobaa li nga xamante ne moom lay def moom mooy day rendi ak maanaam euh, day rendi euh, maanaam maanaam day day day euh, jëlaale hadiyu maanaam bu ko defee mu rendi ko naka noonu du hadiyu bi nga xamante ne moom mooy dañ koy rendi ngir misar maanaam képp koo xamante ne dafa ni woon misar naa ne damay defal hadiyu borom bi subhaanahu wa ta'ala ki nga xamante ne dafa ni woon masalan man day dama fas yéene aji wala boog maam dama maanaam nizar naa ko ne danaa aj ki nga xamante ne moom mooy néegu yàlla bi te ko boobaa tamit day daal di war ci moom comme ni borom bi subhaanahu wa taala ne wal yuufu nuzurahum wal yattawafu bil baytil atiq maanaam nañu matal li nga xamante ne moom mooy seen ay nizar nañu tawaaf li nga xam ne moom mooy néeg bi borom bi subhaanahu wa taala goreel naga noonu tamit hadiyu bi nga xamante ne moom am na hadiyu boo xamante ne hadiyu tatawwu la maanaam moom mooy boo xam ne dañ koy coobare woon nit ki moom mooy toog rek daal ni man daal bëgg naa yóbbu hadiyu li nga xamante ne moom mooy néegu yàlla bi euh, loolu nag daf koy daal di jox képp koo xamante ne maanaam dafay euh, dafay aji maanaam nit ki mën na ko yóbbaale suy aji waaye mën na ko fekk donte maanaam moom ci ifraad lay def maanaam daal ni waaye daal danaa ko yóbbaale maanaam ngir bu may aji naka noonu tamit ki nga xamante ne namul aj itam loolu tamit dinañ ko gis àtte boobu insha allahu taala mu daal di jël yóbbaale hadiyoom comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama doon def maanaam nga xam ne day jël hadiyu yi maanaam defal leen matal li nga xam ne moom mooy li war ci hadiyu maanaam bàyyi leen ànd maanaam ñu yóbbaale ko ñi nga xam ne ñoom ñooy def aji ji yóbbaale ko loolu tamit maanaam dañ koy daal di def am na nag ay att yu bari yoo xamante ne dañuy wërwërloo ci wàllug euh, hadiyu googu loolu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di koy nose nose buntu yi nga xamante ne moom la nose bu tàmbalee ci bunt bii nii ba buntu yi di ñëw yëpp lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu hadiyu wala boog ci wàllu euh, al budunu maanaam moom la ko nose mu daal di tàmbali daal maanaam ndax gisoon nañ ni am na ay wàll yoo xamante ne rotoon nañ ci aaya bii nga xamante ne moom la ñu jàng ci ay masala yoo xamante ne gisoon nañ ko li nga xam ne moom moo aju woon ci wàllu tamattu naka noonu li nga xamante ne tamit moom moo aju woon ci wàllu koor ki nga xamante ne moom mooy def Euh, moom mooy def tamattu ak xiraan maanaam euh, euh, wala bu maanaam ki nga xamante ne moom mooy def tamattu tamit ah, ah, ko oh, bu fekkente ne amul lu mu rendi li nga ah, koor li nga xamante ne moom la war a ko woor te moom mooy comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax bi mu naan faman lam yajid fa siyaamu salaasati ayyaamin fil hajji wa sab'atin idhaa raja'tum ba pare daa ci teg ne tilka ashatun kaamila maanaam ki nga xamante ne moom moom moo amul hadiyu nag moom day daal di woor ñetti fan maanaam ci eh, aj ji eh, ak juróom-ñaar su fekkente ne dellu si ngeen mu ne loolu nag moom mooy fukk yoo xamante ne fukk yu mat ma ngoog yooyu moom mooy fukk euh, yu mat sëkk ci ay fan mu ne waaye nag gisoon nañ ko tamit maam ci wàllu tamatoo bi nga xamante ne moom la doon wax naan euh, ñan ñooy euh, ah, ah, mahaadirul masjidil haram ñooy ñan loolu gisoon nañ ko tamit te aaya bi wax na ko bi mu naan zalika liman lam yakun ahluhu haadirul masjidil haram maanaam mooy loolu ñeel na nga xamante ne seen ñañ maanaam seen waa kër njaboot dëkk dëkk teewuñu ci al masjidil xaraam waxoon nañu li nga xam ne moom mooy maanaa bi aju ci masjidil xaraam kon bu boobaa li nga xamante ne moom moo ci des rek moom mooy li nga xamante ne moom mooy wàllu bi muy wax ci wàllu hadiyu ne rawatina ne bu ñu gisee li nga xam ne moom mooy yi ci tegu ci bunt yi yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw yooyu yëpp dañuy leeral ne li maanaam dañuy leeral ay ay masala yoo xam ne dañoo war a aju ci wàllu hadiyu yooyu moo tax imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala daal di koy ubbee aaye maanaam buntu boo xam te ne day wax ci aaye alquran te loolu tamit day wane li nga xamante ne daa man moom la ñuy faral di fàttali mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral mais alquran mëneefu koo tàqale ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te moom yenente bi alayhi salatu wa salaam moom mooy jëmmi alquran ay waxam moom mooy alquran ay jëfam moom mooy alquran ay doxalinam mooy alquran xalaatam ak ak waxam ak jëfam ak xelam maanaam ak li nga xam ne noonu moom mooy gis-gisam lépp alquran la te lépp lu alquran wax moom moo ko wax lépp lu mu wax alquran a ko wax maanaam moom mu ne kon baabun bunte mi nii fa man tamatta képp koo xam mooy leeral aaya bi nga xam ne moom borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne fa man képp koo xam ne tamatta da ngaa def tamattoo bil umrati maanaam mooy jël dajale umra ilal hajj dem ci aj te loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom ci maanaam mooy tamattu la dajale ak al qiraan maanaam ñaar yooyu yëpp la dajale comme li nga xamante ne noonu leer la woon nañ ko euh, walillahi alhamdu wal minna mu ne bu boobaa fa mastaysara fa mastaysara lépp loo xam maanaam bu boobaa kooku dana war ci moom lépp loo xam ne jàppandi na minal hadiyu ci hadiyu loolu nag boroom xam-xam yi tamit rahmatullahi alayhim wuute nañ ci waaye ñépp dëppoo nañ ci ne képp koo xamante ne am nga ñett yi benn ci ñett yi rek baax na boo amee gëléem dana baax boo amee nag dana baax naka noonu su fekkente ne da nga am gàtt xar wala bëy dana baax amma li nga xamante ne nag moom mooy liy jàppandi maanaam ci maanaam bu fekkente ne da nga am euh, léegi wuute gi ñu wuute daal moom mooy ndax ki am gëléem ah, wala nag ndax moom war naa mën a dem ci xar maanaam loolu moom mooy wuute gi ñu wuute te fuqaha maliki tamit yu daganal nañ ko ak mbooloo ci xanafi yi rahmatullah alayhim maanaam ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jumhur ñoom dañoo sip loolu maanaam dañoo jàpp ne ki am gëléem daal nga def na joxe gëléem bu fekkente ne am na gëléem loolu bu boobaa moom moo tax fa ma lan mooy mastaysara min al hadi lan mooy li jàppandi ci hadiyu loolu ci la ñu loolu moo tax jumhur rahmatullah alayhi ne moom mooy al budul maanaam moom mooy gëléem gi comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxee ci lu dul benn ci du ñaate aay bimu naan wal budna ja'alna lakum min sha'a'irillahi lakum fiha xayr maanaam ak yi nga xamante ne moom lay wax yëpp na maanaam ah Euh, di wax ci maanaam loolu yëpp ci budd na lay wax maanaam euh, ne kon gëléem yi ndax budd na kenn du ko wax xar maanaam gëléem lañ ko wax wala nag te bu ko alxuraan jooyalee wala na maanaam xa euh, gëléem lañ ciy jublu maanaam loolu moom moo tax ñu naan ku am badana na na def ku am nag na def maanaam kon bu boobaa dañuy gis ne kon badana mooy gëléem waaye nag moom mooy maanaam baqara maanaam bu boobaa ci làmmiñu alquran ak sunna maanaam li nga xamante ne moom la ci jublu du benn te it yooyu ñoom ñooy ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy am sanam maanaam moom mooy am njéget mooy boos boobu nekk ci kaw te buñ koy maanaam boobu moom moo ko am maanaam gëléem gëléem moo ko am loolu kon ci kaw lool dañu xam ne gëléem mooy li nga xamante ne moom mooy li gën rawatina ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yabalan moom la moom la yóbbaale woon loolu yëpp day tegtale ci anam gu leer ne mu loolu mooy li moo tax képp koo xamante ne am nga ko day daal di nekk lu ñu sib ci yow nga daal di yóbbu leneen amma sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom def ko sib ci béelu xaraam ci yenn ci wax yu ñu toxal ci moom waaye toxal nañ ci moom tamit na dañ koo sibir dañ koo sib rek sibilu maanaam euh, tam tanzih maanaam mooy li ñuy wax dañ koo sib rek moo ne nag kon nag fa man képp koo xam ne lam yajid amul fa siyaamu nar woor salaasati ayyaamin ñetti fan fil hajj ci aj ajj wa sab'atin ak juróom-ñaar fan iza raja'tum soo leen delloosee maanaam koo xam ne dafa war a def qiraan wala boog mu war a def tamattu te amul euh, te amul xar te te amul amul amul hadiyu bu boobaa na daal def loolu til iza eh, eh, eh, raja'tum tilka asratun kaamila loolu moom mooy kon fukk yu mat a ngoog zalika maanaam mooy kon ñetti fan ci aj gi juróom-ñaari fan ci bu delloo te waxoon nañ ñetti fan yi maanaam niñ koy wooree maanaam ci aj gi mooy mu ne tilka asharatun kaamila fukk ngoog maanaam zalika lii nag li man lam yakun ñeel nag nga xam ne nekkul ahluhu ñoñam haadiril masjidil xaram di teewee ñi nga xam ne mooy masjidil xaram maanaam dëkkuñu ci xaram ci makka ak xaram bi maanaam ñooñu moom ñoom ñooñu mën a ñoom ñooy def lu ñu tuddee tamattu maanaam te ñooñu euh, bu boobaa ñoom la tamattu di maanaam ñoom duñ ko mën a def ñoom duñ def tamattu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi kitaab li haddathanaa Ishaaq ibn e, Mansuur te mooy al-Kawsaj Ishaaq ibn Mansuur ibn Bahraam al-Kawsaj rahimahullahu ta'ala muy Abu Yaqub muy daqantal at-Tamimi rahimahullahu ta'ala e, bokk ci fukki onzième génération moom fukkeel ak benn génn deux àdduna deux cent cinquante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbaranaa Nadr te moom mooy ibn Shumayl rahimahullahu taala Abul Hasan al-Mazini bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi euh, nekkoon waa Basra génn àdduna ci Marwa maanaam moom ñu ngi génn àdduna cent vingt-deuxième année génn àdduna deux cent quatrième année ci Marwa ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbaranaa Shu'ba ibn Hajjaaj qaala haddathanaa Abu Jamra muy Nasr ibn Imran ibn Hisam rahimahullahu ta'ala Abu Jamra ad-Dab'i al-Basri rahimahullahu ta'ala bokk ci ñetteelu génération bi génn àdduna cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Saraxs euh, mu ne qaala sa'altu laajna ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma 'an al-mut'a ci li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu mut'a maanaam euh, mooy di def tamattu maanaam ndax baax na waaw wala déet fa amara nii mu daal di may digal bi haa ci moom wa sa'altuhu ma daal di koy laaj anil hadyi maanaam ci li nga xam xamante ne moom mooy hadyu maanaam hadyu yi ma laaj ko fa qaala mu ne fii haa nekk na ci hadyu jazurun muy gëléem maanaam kon gëléem moom la ñuy def hadyu aw wala boog baqaratun wala nag aw wala boog saatun euh, gàtt maanaam xar xar wala béy aw wala boog shirkun ñu mën a bokkaale fii damin ci deret maanaam moom mooy ngeen bokkaale eh, jënd masalan benn nag bu fay wala benn gëléem pour juróom-ñaari nit loolu mën naa ne loolu tamit eh, kon bu boobaa eh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo mën a nekk waaye loolu su fekkente ne yow yaa moom maam yow da nga ànd ak sa njaboot te njaboot bi nuñ mën a tolloo Ah, ci yenn ci waxu borom ko xam ne rahmatullah alayhi benn gëléem dana doy pour yéen ñëpp maanaam ci sartu daal na yow yaay borom kër gi yaay yóbbaale sa njaboot waaye su fekkente ne du loolu rek maanaam juróom-ñaar juróom-ñaar ñooy mën a bokk xaala mu ne waka an na mu mel ne ni naasan ay nit karihuha dañ koo sib maanaam te moom mooy ñu bari ci sahaaba yi radiyallahu anhum maanaam xulafaa yi comme niñ ko gisi woon ñen radiyallahu ku mel ne Seydina Omar ah, ak Seydina Usman radiyallahu anhum maanaam man dañ koo sib bi nga xam ne moom lañ mu ne fara aytu ma daal di gis fil maanaam ci gént ka ànd na mu mel ne que insaanan ay nit yu naa di dañuy woote naan xajjun euh, insaanun ab nit boog insaanun ab nit yu naa di day woote naan xajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbala maanaam xajjun aj mabrurun bu baax wa mut'atun ak maanaam tamattu boo xam ne mutaqabbala bu ñu nangu la fa ataytu ma daal dikkee ibn Abbas sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma maanaam lii dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy bushra saalihiina yi maanaam li nga xam ne moom la al alquraan naan lahum bush lahumul bushra fid dunya wal aaxira naan alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wa laa hum yahzanuun alladhiina aamanuu wa kaanuu yattaquun maanaam ñi xam ne eh, waawee xamu yëgaloo ma yëgalal yàlla yi. ñoom day amul dara loo xamante ne dañuy maanaam ragal guy daanu ci seen guy dal ci seen kaw la te it du ñoom ñoom du ñu nekk mukk ci tiis maanaam te mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dëgg-dëgg ngëm te ragal ko nañ ko war a ragale ah, maanaam dëgg-dëgg ragal kaanu yattaquna te dañoo sax ci ragal yàlla ah mu ne ñoom day lahumul bushra fi dunya wal akhirah maanaam ñoom ñeel ak bushra mbégte maanaam di bégalaate biñ leen yàlla di bégal te bushra boobu moom mooy ar-ru'ya salihah maanaam noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam firi wala ak tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim noonu lañ ko taxalee maanaam moom mooy gént gu neex gént gu rafet maanaam tey lii tam daf cee bokk moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa ne dafa bokk maanaam ne mooy benn ci ñeent fukkeelu xaaj ak juróom benn ci nubuwa maanaam moom mooy gént gu baax mooy ne révélation la moom tamit gént gu baax te loolu tamit moom mooy mala boog gis-gis maanaam ru'ya la gis-gis gu baax te loolu moom mooy lii nga xamante ne moom moo dal euh, euh, imam Abu Jamra euh, rahimahullahu taala moom mu ne ba ma ko ba noonu moo tax ba ma ko géntee noonu fa ataytu ma daal di dikkee Ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fa haddathtuhu ma daal ko koy nettali fa qaala mu ne allahu akbar maanaam mu daal di kabbar daal di ne daal di màggal buur yàlla subhaanahu allahu akbar daal ni sunnatu abil qasim sallallahu alayhi wa sallam maanaam sunna la ci ki nga xamante ne moom mooy ki ñuy dàkkantele abul qasim sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne bu yàlla day joxe lépp moom mooy ki nga xamante ne lépp ci moom lay jaar mu séddale lépp sallallahu alayhi wa sallam qaala euh, maanaam kon mu ne maanaam euh, moom mu imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala mu ne wa qaala Adam ibnu abi Iyaas wa Adam mooy Iyaas Abul Hasan al-Asqalani rahimahullahu taala wa Wahb ibn Jarir muy Wahb ibn Jarir ibn Hazm rahimahullahu taala Abul Abbas al-Azdi al-Ataki bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi gënaat na deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa Gundar te mooy Muhammad ibn Jaafar al-Huzali rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Huzali mawlahum euh, di waa Basra euh, bokk ci juróom-ñeenteelu euh, génération bi génn adduna ci cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw bi mu génn adduna bi mu ganee adduna ci li wër wër ci cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa an Shu'ba ñoom jëlee ci Shu'ba muy ibn al-Hajjaj maanaam ñoom ñett ñi ñëpp ci Shu'ba lañ jëlee hadith bi muy ibn al-Hajjaj maanaam euh, ñoom seeni riwaayaat maanaam moom dafa ne umratun mutaqabbala wa hajjun mabrurun maanaam ñoom umratun mutaqabbala la tàmbale mooy umra gu ñu nangoo ngoog wa hajjun mabrur ak aj goo xam ne gu ñu euh, gu ñu nangu la maanaam moom aj bu baax la maanaam hajjun mabrurun te bi sallallahu alayhi wasallam daf ne amul dara lu dul payam lu dul ajjana maanaam te riwaaya bi nga xam ne nag moom la imam Bukhari mooy riwaaya Adama ibn Abi Iyas moom la indi woon hadith numéro mille cinq cent soixante-sept baabul at-tamattu' wal iqran wal ifrad bil hajj maanaam ci buntu boobu ah, indi woon na hadith boobu nga xam ne riwaaya ah, bu Adama ibn Abi Iyas bi rahimahullahu ah, ta'ala Euh, maanaam kon euh, xadis bi moom al-Bukhari rahimahullahu kon indi maanaam lii dee tegtale ne nekkoon mën nañoo def tamat maanaam kon haddu yi li tax imaam al-Bukhari indi ko moom mooy yan ñooy haddu yi maanaam mooy mën nañ mooy gëléem wala nag wala xar mbaa bëy wala maanaam bu dee xar ak bëy maanaam day mat day mat euh, at maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee daañ ñëw ci teqantali insha allahu taala ndax mën na nekk juróom benn weer ci yeneen charte ci yenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, mu ne umratun mutaqabbala maanaam kon euh, euh, maanaam loolu soo ko defee sa umra dana nangu te sa aj dana baax comme ni nga xamante ne mun te lool maanaam li ci am solo sax mooy li mu wax ne sunnat Abil Qaasim sunna yent yàlla bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis boobu kon gisoon nañ ko xadis numéro mille cinq cent fii moom la ko imam al-Bukhari di mujjee indi maanaam ci réew maanaam nii ci riwaaya euh, Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu imam Muslim na ko xadis numéro mille deux cent trente-huit deux cent quarante-deux imam Tirmidhi na ko xadis numéro huit cent vingt-deux imam Nasa'i na ko xadis numéro cent trente-sept euh, imam Ahmad indi na ko lu bari ta'ala kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta maanaam ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam Abu Dawud ak imam Maaja rahimahullahu al-jami' mu ne baabu rukubil budni maanaam baabu buntu rukubi waru al budni gël maanaam gëléem yi maanaam loolu kon euh, budun mooy mooy al budnu mooy gëléem yi voilà maanaam moom mooy mbooloo ci al badana maanaam mooy gëléem comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon léegi leeraloon nañ li nga xamante ne moom moo ci aju mu ne li qawlihi ngir wax gi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala wax mim naan wal a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wal budna ja'alnaahaa lakum min sha'aa'irillahi lakum fiihaa xayr fadhkuru isma allahi alayhaa sawaaf fa idaa wajabat junuubuhaa fakuluu minhaa wa at'imul qaani'a wal mu'tar kazaalika saxxarnaahaa lakum la'allakum tashkuruun lan yanaala Allaaha luhuumuhaa walaa dimaa'uhaa lan yanaala Allaaha luhuumuhaa walaa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru allaha ala ma hadakum wa bashiril muhsinin sadaqallahu alazim mu ne kon euh, borom bi subhanahu wa ta'ala maanaam wax ji nga xamante ne euh, moom la wax fekk ginnaaw laataa muy wax ne wa li kulli ummatin ja'alna mansakan hum naasikuhu maanaam euh, xeet wu nekk dañ ko wutal maanaam xeetu jaamu yàlla maanaam rawatina ci at waaye jaamu yàlla rek goo xam ne ñoom ci la ñuy jaamoo seen borom mu ne li yuzkur li yazkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am maanaam bu ko defee ñuy tudd yàlla di ko sant moom borom bi subhaanahu wa taala ci li mu leen wërsëgal ci li nga xamante ne moom mooy ay bàyyi mooy jur gi maanaam jur gi loolu nag mu ne kon fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashiril mukhbitin maanaam seen buur day moom benn rek la mooy buur yàlla subhaanahu wa taala moom ñi nga xamante ne moom moo leen tàggatalal gëléem yi moom moo leen tàggatalal maanaam nga gis jur gi ñooñu nga xamante ne ñoom leen ëpp doole gën leen a ëpp leen maanaam euh, mën leen waaye nag borom subhaanahu wa tàggat leen ba ñuy dox ci seen i waaw nekk ci seen i lépp kon nag na nga bégal ñi nga xamante ne ñoom dañuy wéet di dellu ci seen borom subhaanahu wa mooy ñan mooy alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asaabahum walmuqimi alsalaa walmuqimi alsalati wa mimma razaqnahum yunfiqun mooy alladina gaa yi nga xam ne ida zukira suñu tuddee allahu bur yàlla wajilat dana jàq al qulubuhum seen xol maanaam seen xol dañ ci yëg benn xeetu maanaam jàq gu ci nekk maanaam ngir ne da yëngatu ci euh, seen xol day tooy ñu fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala ñooñu nga xamante ne wa saabiriina ñooy muñkat yi nga xam ne ala ma asaabahum ci lépp loo xamante ne dal na leen wal muqiimi te ñooñ ñooy ñuy wéy di taxawal as-salaata julli wam ñooñ ñooy nga xam ne tax naa razaqnaahum lépp luñ leen wërsëgalal rek na dañ koy dugal ci yoon wu baax maanaam ba jaar la ko ci li nga xamante ne moom mooy lu baax la muy ne ñooñu mu ne muy leeral nag mu ne ngëneel googu yëpp nag boo xoolee borom bi subhaanahu wa taala def ko maanaam ngir ngeen amee jikko yii na maanaam bu loolu nag moom moo tax kon yii jikko moom mooy jikko ñi nga xam ne dañu am al ixbaat maanaam mooy muxbituuna yi ñooñu day seen jikko moom mooy jikko yii te loolu mooy dañuy fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala di gis wërsëg wu rëy rëy nga xamante ne moom la leen defaral ci jur gi nga xamante ne moom la leen amal maanaam ak rawatina gëléem yi mu ne wal budd na gëléem yi nag jaal naa xaa dañ kaa def lakum ñeel leen min sha'airillahi ci li nga xamante ne mooy mandargal borom bi subhaanahu wa taala maanaam màggal yi borom yi màggal maanaam mooy sha'airullah lakum ñeel la leen fii xaa ci gëléem yooyu xayrun yiw maanaam lool moom moo tax xataa Euh, ci euh, beneen aaya bi mooy ci njàlbéenu suuratul Maa'ida bi mu ne yaa ayyuhal laziina aamanu laa tuhillu sha'aa'irallaahi walal shahral haraam walal hadya walal qalaa'ida walaa aamiina al baytal haraam maanaam walaa aamiina la maanaam du aamiina mais aamiina la baytal xaraam maanaam miim gi dañ koy sadda maanaam boobaa kon aar maanaam voilà maanaam kon na nga xamante ne moom mooy ñooñu moom mu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen di euh, laa tuxillu sha'irallahi maanaam bu leen euh, dindi ma gi nekk ci sha'irallahi yi yàlla màggal symbole yi nga xam ne yàlla dakaa teg mu màggal ko yooyu bu leen ko dindi wala saxaral xaraama maanaam yooyu euh, saxaral xaraam ci la bokk mooy weer weer yi ñu ormal walal hadiya maanaam haddu yi walal xa foofu haddu yi la wax waxul budd na kese maanaam haddu yépp ci lañ bokk wala waaye nag budd na maanaam badana na ñoom ñoo gën loolu moom moo tax muy ber budd al budd na maanaam walal hadiya walal xalaa'it maanaam ak buum yi nga xam ne moom la ñuy seen baat yi loolu tam bu leen koy bu leen bu leen ko jalkati wala xalaat wala am nii nag baytal xaram maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm ca baytal xaraam jublu fa ñooñu bu leen leen dogalee di dindi seen xorma da yàlla teg ci seen kaw maam yàlla da leen a wormal voilà loolu kon maanaam mooy ni yii yàlla xormal màggal ko loolu dafa dam yiw gu mag moom moo ci nekk kon nag yiw yooyu maanaam ba gëléem yooyu buñ ko tegee fazkuru smallahi tudd leen ci turu yàlla alayha ci gëléem yooyu sawaaf ngeen eh, ngeen defal teg leen ay sàppe teg leen ay sàppe maanaam mooy gëléem yi bu ñu leen dee rendi maanaam ñoom ñëpp nañ leen tegale ragale leen sawaaf ñu ragale leen bu ko defee ngeen rendi leen ngeen dañ leen di lot ñoom dañ leen di lot gëléem dañ koy lot kenn du ko rendi euh, dégg nga fa isa wajabat su waddee maanaam wajaba li muy teg mooy rot ba pare sax mooy saqatat wa sabatat daañ ci ñëw léegi insha allah taala fa isa wajabat junubuha fakulu minha na ngeen ci lekk wa ak imu te na ngeen dundal alqania ki nga xam ne moom mooy kii laajte daañ ñëw léegi wal mu'tar ak ki nga xamante ne moom daa ñàkk na wala sa aajo woona te tel te laajul kazalika naka noonu nag sax xar saxarnaaha noonu lañ ko tàggatale lakum ñe leen la'allakum bu ko defee yéen tashkurun na ngeen sant yàlla gërëm ko moo tax lan yanaalallahu ya lan yanaalallahu du yàlla du yegg ci yàlla mukk luhumuha ay ndawalam walla wala dima'uha du caageen deretam maanaam hadiyu yooyu ngeen di yóbbu loolu xam leen ni yàlla soxlawul deret yi soxlawul ndawal li te loolu dafa am maanaa bi nga xam ne mooy bi gën a feeñ mooy niñ ko waxee nii waaye tamit am na beneen maanaam mooy ne jaahiliya yi jamono jaahiliya yi ñoom dañ daan jël euh, bu ñu rendee ba pare dañ daan jël loolu dem ra raay ko ci maanaam deret bi raay ko ci kaaba gi maanaam pour wane ne ah waaw wax dëgg yàlla day euh, yàlla ñu ngi nii ñëw nañ euh, rend nañ affaire yi ba pare ñu ngi nii borom bi nag subhaanahu wa ta'ala ne loolu nag loolu loolu du jote yàlla maanaam bu leen ko def moo tax jullit ñi biñ ñëwee nga gis ne parce que loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy Eh, sha'airillahi maanaam muy symbole yàlla yi nga xam ne dafa bokkoon ci maam Ibrahima alayhi salaam ni mu doon jaamoo yàlla maanaam ci millat Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam maanaam li desoon ci jaamu yàlla yooyu yii ci wér maanaam yi lii ci la bokkoon moo tax arab yi doon ko doonante di ko doonante di ko doonante ba mu yegg ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonoom moo tax mu daal di koy wéyal maanaam loolu eh, waaye nag dañ caa rax loo xam te ne bokku ca mooy lu mel nii maanaam mu ne nag kon nag loolu euh, walakin waaye nag yanaaluhu dana ko jote ak taqwa ragal yàlla minkum bu tukkee ci yéen maanaam yàlla li bëgg ci yéen du duufaay bi ngandaay bi deret ji euh, na deret di bëri wala na gëlëm gi duuf wala du loolu la soxla ci yéen xaqiqatan li mu soxla ci yéen mooy ragal yàlla gi leen yóbbu ci ngeen def loolu moo tax kazalika naka noonu sax xaraa moom la tàggateel la kum ñeel leen li kabbiru bu ko defee ngeen kàbbara ngeen màgga allah bur yàlla alaama ci kaw li nga xam ne hadaaku moom leen gindi wa bashir bëgg la nag al muhsiniina ñi nga xam ne ñooy rafetal ñi nga xam ne lépp lu ñuy def daañ koy def ngir yàlla rek te yàlla rek tax maanaam ñuy jaamu yàlla mel ni ñu ngi koy gis te xam ne suñ ko gisul yàlla moom ñu ah, ngi leen di ah, gis maanaam kon loolu moom mooy aaya yi nga xamante ne maanaam moom mooy léegi nag mu ne buntu bi day maanaam baabu rukubil budd ni la ko war gi ñuy war gëléem yi maanaam nga gis ne aaya yi mu indi day wax aaya yi nga xam ne moom mooy wax rek ne gëléem yi dafa bokk ci li ñu war a màggal yi ñu war a fonk maanaam mu lay wax nag ne fonk gi ñuy fonk gëléem yi war ta tax ba bu ñu leen war maanaam loolu itam lu am solo la maanaam tamit fonk gi ñuy fonk mbir war ta tax ba yàlla borom subhaanahu wa ta'ala la mu wax na lañ ko ci def duñ ko duñ ko ci def comme yi nga xamante ne maanaam loolu yu bëri bëri bëri la ci charia mais rawatina ci wàll yii nii maanaam ci kaw loolu maanaam ñi xam ne ñoom ñooy wax ay défense animaux yeeg nangam nangam xeetu yooyu noonu ñooñu tamit daañ ci seen cas insha allahu taala mu ne qaala Mujaahid bu ibnu Jabr rahimahullahu taala mu ne summiyat tudd nañ tuddee nañ al budna maanaam gëléem yi dañ leen a tuddee al budna mu ne li bud li ngir seenu duufaay maanaam mooy yàpp bu bëri biñ am ngand gi ngand looloo tax ñu tuddee leen al buduna wal qaani' maanaam tudd na leen mu ne as mooy kii laajte wal mu'tar ah, maanaam al mu'tar mooy allazi ki nga xam ne ya'tar day aajowoo bil buduni ci gëléem yi min ghaniyin moo xam ku woomal la aw faqirin wala ku ñàkk mais daal soxla na rek maanaam bu ñëwee ñu ne ah gëléem yaa ngi di yegg si nañ waaw ñu daal di kii ñëpp ñëw daal di sax mu ne ñooñ nag nañ ci lekk wa sha'iru maanaam li nga xam ne mooy yi ñuy màggal nag te borom subhaanahu wa teg ko muy muy wane ñu koy màndargaal te mu nekk lu màgg mooy isti'zaamul buduni mooy mu ne isti'zaamul buduni moom mooy màggal gi nga xam ne moom la màggal gëléem yi wastihsaanuha ak fexe ba rafetal ko maanaam moom mooy fexe ba booy jël gëléem nga xool gëléem bu baax nga daal di koy nga daal koy yebal Ah, yu mel noonu wala atiqu euh, boo gisee mu al atiq mooy wal yatawafu bil bayt al atiq bi mu wax ci saar bi maanaam ci aay yooyu maanaam ci aay yi ko jiitu mooy lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al bayt al atiq maanaam loolu la ci jublu euh, loolu mooy mooy borom subhaanahu wa ta'aala zaalika wa man yu'azzim sha'aa'ira Allahi fa innahaa min taqwal quluub lakum fiihaa manaafi'u ilaa ajalin musamman thumma mahilluhaa thumma mahilluhaa ilal baytil atiiq maanaam loolu ma après ci la doog a waxee wa li kulli umm ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin maanaam loolu nag lay wax naan bi mu naan zalika lool lay boo gisee borom bi subhaanahu wa ta'ala tegi yépp mooy wa man képp koo xam ne yu azim dafa maggal sha'irallah yi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala teg màggal màndargaal ko réer ko fa innaha loolu day min taqwal qulub dafa bokk ci ragal yàlla bii nekk ci xol mu ne nag lakum ñeel na leen fiiha ci yooyu mooy yi nga ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala teg màndargaal ko màggal manaafi'u ay njëriñ ilaa ajalin bi Euh, dëxal musamman ba ñu tudd ba su ma topp nag maxilluha maanaam moom mooy fa daganee fa muy daganee ñu rende ko mooy maxilluha maanaam voilà fa mu daganee ñu rende ko loolu lay tekki maanaam ci ci xalaal la jóge du wala bu doon maxalluha mooy mooy fa mu daganee ñu rende ko waaw ilal baytil atiq moom mooy ci néeg bi nga xam ne dañ kaa goreel loolu nag la mu imam al di wax naan maanaam comme yooyu yëpp ci siyaaqul waahid la maanaam saa wax yu aay yooyu yëpp ñoom lañ tegale moo tax mu indi baatu wal atiq mu ne al atiq mu ne atiquhu mooy gore gi néegu yàlla gi gore muy makka minal jabaabira ci euh, euh, maanaam euh, buur yu saay-saay maanaam amul benn kenn maanaam borom subhaanahu wa daa def makka ba nga xamante ne kenn musu koo noot coloniser ko maanaam moom déedéet loolu yàlla defu ko waaw wayu xaalu mu ne dinañ wax tamit ne maanaam yëpp imaam Buxaari mooy wax ndax waxu moom am Mujaahid bi euh, rahimahullahu taala mi ngi yemoon ci alqaani'u ak moo mu'tar maanaam euh, astaghfirullah sumiyat li mooy al budul li budul liha foofu la yem yeneen yi yëpp imaam Buxaari moom moo koy wax waaw euh, wala boog mi ngi yem ci istihza wa istihsanuha waaw léegi nag atiq maanaam foofu la ñëw mu ne atquhu min al jabal wa yuqaalu dinañ wax wajabat maanaam rot na maanaam saq saqatat lay tekk ilal ardi maanaam rot na ci suuf si wa minhu te ci foofu la jóge ñu naan wajabati shams jant bi rot na maanaam mooy rot na mais am na maanaam dafay amaale maanaay sax tamit ndax baatu euh, rot kese kese kese du du maanaam rot na waaye sax na tamit maanaam moom mooy ne gëléem gi fa iza wajabat junubuha su rotee maanaam ba stabiliser sax bu boobaa nag fakulu minha na ngeen ci lekk maanaam jant bi tamit mooy mooy wa kaana yusalli al-maghriba iza wajabat ash-shams jant bi saa saam da daan julli timis su jant bi rotee ba mu sax ne rot na maanaam mooy wajaba mooy saqapat wa sabatat voilà mooy wajabat maanaam loolu tax waajib lu war mooy loolu mooy lu lu sax ci nit ki rot sax ci kaw ci moom acte boo xamante dañ naan kat moo tax euh, yi nga xamante ne moom la ñu wax euh, kii mooy muujibaat al muujibaat mooy bàkkaar yi nga xamante ne dañuy waral ci nit ki mu dem sawara ah mooy al mubiqaat yi alagaate mooy yan mooy al mujibaat maanaam mooy yoo xam te ne dañoo rot ci kawam ah wala boog dañ koy rotal biir safara ba pare maanaam saxal ko fa voilà maanaam dañuy saxal ak ak ak daanu gi muy daanu ci biir safara voilà dañuy saxal ak daanu gi muy daanu ci biir safara dégg nga loolu kon moom mooy. Euh, Eh, ah, mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddasanaa Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mu ne qaala axbaranaa Maalik imaam daaru hijra an Abi Zinaad hmm? Abdullah ibn Zakwaan an al-A'raj Abdurrahmaan ibn Hurmuz an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna Rasuulullah naka daw Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ra'a gis na rajulan benn waay boo xam ne yasuuqu ma ngay eh, Euh, wommat badana tan ab gëléem maanaam da doon yóbbaale hadiyu bi maanaam mooy badana gëléem la fa qaala yenente bi sallallahu alayhi ni ko irkab ha war ko fa qaala mu ne ko innaha nak moom badanatun gëléem la de maanaam li mu dina mooy gëléem la boo xam te ne dama koy wax hadiyu la mooy ni hadiyu la loolu tax mu tuddee ko noonu moo tax boo xoolee alxuraan su koy tudd dana wal buduna maanaam badana lay wax maanaam mooy gëléem la mooy bu xam te dañ koy rot pour dañ koy war pour lan ngir ngir aji ji faqaala yonent bi sallallahu alayhi ne ko irkabha war ko maanaam mooy lan dañ ko war ngir maanaam parce que amaan na moom dafa jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamul woon ni gëléem yi pour loolu la ndax dafa foog rek comme maanaam ay saa ibaak yooyu noonu ah Ah, ay la xaamin yooyu noonu nga xamante ne moom la Alxuraan di tudd naan maanaam mu nekk ay xeeti yoo xam ne borom euh, arab yi dañ ko daan jël euh, ngir ne gëléem bi bu juree ñàngami yoon dañ koy daal di wutal mandarga nangam bu ko defee dootuñu ko mën a jaayati ñu ko mën a lekkati dootuñu yu mel noonu ay bu juree juróomi yoon nag dañ koy daal di teg nag léegi ci kër gi dootuñu ko jaay dootuñu ko lekk kenn doo ko reddi ainsi de ak yu noonu yooyu maanaam amaan na moom daa jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa jàpp ne loolu la parce parce que gëléem yooyu nag kenn du leen war itam maanaam bu xësee ba yegg foofu dootu ñu leen warat dañ leen di bërgal rek mooy mooy saay ba masalan nga xamante ne moo tax moom mu say yëpp moo tax mu mu say mu say yëpp looloo tax loolu lay teg mooy kuñ bërgal bàyyi ko noonu loolu nag moom la doon bañ maanaam moom la doon yaakaar amaan na loolu la maanaam moo tax mu yenn mu ne yenn saa saa maanaam mu gëmlu maanaam mu comprendre ko de ko non ñàkk ba koo war ngir ne ci ñee la bokk waaye wa dama ko warul ngir lan ngir ne dama kaa màggal maanaam wal but na moo tax imaamul Buxaari wal but na ja'alnaha maanaam kon loolu moom lay leeral mu ne kon irkab ha way war ko yent bi sallallahu alayhi mu ne ko innaha badana ki gëléem la maanaam pour <laughs> yóbbu ko ci ak ak ja xaala yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko irkabha waylaka irkabha war ko way waylaka taskare ñeel na la maanaam am na ci yeneen waaye way xaka ndokk yow ngal la yow maanaam ngal la yow maanaam voilà maanaam euh, waaye wax la yoo xamante ne léeg-léeg dañ ko yent bi sallallahu alayhi daf koy wax te dafa ne képp koo xamante ne képp koo xamante ne rëbb naa ko wala ŋaññ naa ko ci sama xeet wi yàlla wëlb te yelloowu ko yàlla wëlbati ko nga def ko mu nekk njot ci moom maanaam ah? mu nekk loo xamante ne yiw lay doon ci moom ak njot lay doon ci moom loolu moom moo tax euh, bu dul woon loolu waa ji day am ko ci saa parce que yent bi sallallahu alayhi maanaam te lool ay xeeti wax la comme masalan rek ñu naan la yàlla nga dee xam nga tëkkalewul ne dañoo bëgg nga dee tey maanaam wala boog laa ummalak maanaam euh, yàlla la sa yaay ñàkk maanaam moo yàlla nga dee rek ah xeet yooyu noonu mu ne kon mu ne loolu yent bi sallallahu alayhi wax ko ko ne ko bu war ci la ko waajo waree nag comme niñ koy gisee insha allahu taala ci hadith yi di ñëw fi saalisati ca ñetteelu yoon ba aw sa aw fi saaniyati ci ci ñaareelu yoon ba dalañ gis tamit ne ci ñetteelu la insha allahu waaja daa di war ah hadith bi imam Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi ci kanam hadith euh, numéro mille sept cent Euh, six euh, deux mille sept cent cinquante cinq ak six mille cent soixante imam Muslim indi na ko hadith numéro mille trois cent vingt-deux ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille cent soixante imam An-Nasa'i indi deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf imam Ibn Maaja indi na ko trois mille cent trois imam Malik indi na ko euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala indi moom fukki yoon kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahimahullahu al-jami' wa qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab li haddathana Muslim ibn Ibrahim te moom mooy al-Farahidi mu ne qaala haddathana Hisham te moom mooy ibn Sumbur ad-Dastuwaa'i wa Shu'ba mooy ibn Hajjaj qaala ñoom ñoo ñëpp ñu ne haddathana Qatada mooy ibn Di'aamata as-Saduusi an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ra'a dafa gis rajulan benn waay yasuuqu muy woo mat badanatan gëléem boo xam ne am ngir yóbbu ko ngir eh, eh, aje ko fa qaala mu ne ko irkab ha war ko fa mu qaala mu ne ko innaha nak moom kat badarat gëléem la qaala mu ne irkab ha war ko qaala mu ne innaha nak moom kat badarat la goo xamante ne ngir aj la qaala mu ne ko irkab ha maanaam salaasan ko ñetti yoon maanaam kon dañu gis ne ñetti yoon la ko wax maanaam li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko rek moom mooy li mu ko wax ne ko war ko maanaam war ko maanaam moom mooy kon gëléem yi dañ koy war loolu day tegtal ne dagan nañu war gëléem yooyu noonu maanaam ci dagan nag la la yam loolu mooy wax jumhurul ulama rahmatullah am na boroom xam yoo xam ne jàpp nañ ne dañ koo sopp ñenn ñi maanaam ci zahiri yi ñenn ñi ci zahiri yi rahmatullah alayhim jàpp ne dafa war sax maam ñu war ko waaye loolu euh, euh, maanaam ala kulli haal liñ ci jublu rek moom mooy ne mën nañ koo war maanaam loolu la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jublu euh, bu boobaa mën nañ ko war yóbbu buy dem booy dem Arafat sax mën nga kaa yóbbaale Hmm? comme ni nga xamante ne noonu la leer wallahu a'lam hadith bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi hadith numéro deux mille sept cent cinquante ak six mille cent cinquante-neuf imam maanaam wuli wuuteeg ak hadith bi weesu nag moom mooy bee Seydina Abu Hurayra moo ko solo radiyallahu anhu bi Seydina Anas ibn Malik moo ko solo radiyallahu anhu maanaam euh, mushahada maanaam da am maanaam mushahada maanaam bi shaahidu bi ci beneen bi ci des la maanaam mu ne kon euh, ba imaam Bukhari kon ko xadis dina ko indiwaat xadis numéro deux mille sept cent cinquante et un ak six mille cent cinquante neuf imaam Muslim indi ko xadis numéro imaam Tirmidhi indi indiwu ko woon xadis imaam An-Nasa'i indi ko xadis trois mille cent quatre euh, imaam euh, Ahmad ibn lu bari la ko indi kon ni gis na waa ashaabu kutubu sitta indi nañ ko moom des imaam Abu Dawud as-Sijistani rahimallahu al-jami' maam kon be moom indi na ne baabu man saaqal budna maahu baabu buntu man ka nga xamante ne dafa wommat al budna gëléem gi euh, ma maahu ànd ak moom maanaam mooy ne gëléem gi dañ koy wommat dañ koy wommataale te loolu dafa nekk loo xam ne dafa ràññeeku maanaam mooy faw nga génne ko xel bi nga koy jéggale indi ko loolu moom mooy wax fuqaha maliki rahmatullahi alayhi maam loolu moom moo tax sooy euh, su fekkente ne amoo ba amoo ba waxtu woowa maanaam boo demee Arafat nga jën wutaale ko maanaam nga Arafat ci bitu xellu bi la ne hmm. ci bitu xaram bi la nekk bu ko defee nga mën ko indi yóbbaale waaye amma su fekkente ne loolu amul moom maanaam Euh, bu boobaa daan yi dañuy daal teg wax sa kaw rek maanaam kon euh, loolu moom mooy wax fuqaha Maliki rahmatullah alayhi amma ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy jumhur ulama rahmatullah alayhi ñoom loolu du nekk lu charte ci ñoom maanaam jëlee ko ci biti indi ko lool nekkul charte ci ñoom waaye dafa nekk loo xamante ne lu ñu sopp la maanaam sunna la hmm. dégg nga waaye kon nag ki nga xamante ne kon day womataale li nga xam ne moom mooy gëléem gi maanaam jëlee ko ci. biti euh, indi ko maanaam loolu mu ne qaala bil isnaad muttasil al kitaab li haddathana Yahya ibn Bukayr mooy voilà Yahya ibn Abdullah euh, ibn euh, Bukayr Abu Zakariya al-Qurashi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana al-Layth ibn Sa'd mooy al-Fahmi rahimahullahu ta'ala al-Makhzumi Abu al-Harith mu ne an Uqayl mooy ibn Aqil hmm? al ibn Khalid ibn Khalid Aqil ibn Khalid ibn Uqayl Euh, Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli rahimahullahu ta'ala an Ibn Shihab az-Zuhri an Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anna Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qaala neena tabatta'a maanaam dafa def tabattu Rasulullah ndawal Yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa' ci hajjatil wadaa' bil umrati ci umra ila al-hajj jëm ci aj maanaam mooy dafa def qiraan ndax baat tamatta alquran moom la fa mat tamatta bil umrati ila al wa ahda mu daal di yóbbaale maanaam mu jël fa saaka maanaam mu had wa ahda mu daal di ut hadiyu fa saaqa mu wommat maahu ànd ak moom al hadiyu hadiyu bi min zul xulayfa mu jël ko ci zul xulayfa maanaam loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy aji nga xam ne moom mooy li ñu sopp ci moom moom mooy mu jug fii ci miiqaatam maanaam foofu la war a wutee hadiyu bi Euh, hadiyu bi mu jële ko foofu ci euh, ci euh, miqaat bi amma li nga xamante ne nag ah, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom moom mooy moom moom mooy li nga xamante ne moom mooy lii lii ràññeeku comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee ne loolu du sart ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi rahmatullah amma fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañ koo sartal Euh, ci maanaam faw ñu duggee en tout cas ci xal xel bi am ah, maanaam dugg ci xaram bi maanaam fokk nga jële ko foofu euh, dégg nga am ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy Shafi'i xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañ koo sopp rek comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee tamit euh, maanaam mais ñoom dañoo sopp nga jële ko ci dëkk bi nga jóge waaye li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku nag moom mooy laa budda nga jële ko fan maanaam ci miqaat bi comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam def nga xam ne foofu lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko waajale maanaam lépp loo xamante ne dana tax ñu xam ne lii hadiyu la maanaam ci Zul Xulayfa la ko defee donte gëléem yi Madina lañ jóge waaye ci Zul Xulayfa la mandargale lépp maanaam loolu moom mooy li xam ne moom mooy sunna euh, mu ne wa badaate tàmbal na moom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam Zul Xulayfa mooy Abyaaru Ali xamoon gisoon nañ ko Abaaru Ali itam mu ne wa bada tàmbali na moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa mu daal di eh, ah, ah, ahalla mu armal bil umrati ci umra suma topp nag ahalla mu daal di bi hajj ci aj maanaam moom umra la njëkkee doog a tàmbalee après mu daal di yéene waale ci biir maanaam lool nag mën naa nekk ci sartu ne lan maanaam balaa ngay tawaaf nga yéene aj maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la def moo maanaam loolu comme li nga xam ne noonu la leer rek mooy euh, labbayka hajjatan wa umra wala labbayka umratan wa hajja comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon fa tamatta maanaam mu daal di def tamatta ma annabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi la umrati ci umrat ilal hajj ci aj waaye ñoom fi ñu wuutee mooy lan mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa yóbbuwaale woon hadiyu bi ñoom ñi ci des yóbbaale wuñ ko woon kon ñoom yenente bi sallallahu alayhi wasallam day def teeraan ñoom ñu def tamatta voilà donte am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ifraad la def waaye li gën a dëgër mooy ne xiraan la def comme niñ ko gisee fakkaana mu nekkoon nag mi nan naa ci nit ñi man koo xam te ne ah daa dafa wommato dafa euh, jooloon wutoon hadiyu fa saako mu daal di wommat al hadiyu hadiyu bi wa minhum mu am ci ñoom man koo xam ne lam yuhdi amul woon hadiyu fa lamma ba nga xam ne qadima dikk na nabi yent bi sallallahu alayhi wa sallam makkata makka qaala mu wax lin naas ñeen nañ na minkum ci yéen moom kat laa yaxillu bu mu simmeeku li shay'in ñi dara loo xam ne xaruma xaraamoon na min ci moom maanaam lépp loo xam ne armaale woon na ko rek lu mu araamoon armaaloon maanaam bu mu dindi armaal gi xattaa mbete yaqdi mu matal xajjahu atam maanaam mooy xattaa yaqdi maanaam xattaa yu addi maanaam ba keroog mu matal mu def mu joxe ajam wa man lam yakun képp koo xam ne nag defut nekkutoon minkum ci yéen ah daal di yóbbuwaate hadiyu fal yatuf na daal di tawaaf bayti ci néeg bi maanaam julli ñaar rakka ginnaaw safa ak marwa naan ci bi ba ba pare daal di baagante bi wa te baagante bi safa wal marwa ci safa ak marwa wal yuqaffir na te na gàttal maanaam na na wàññi kassir na wàññi maanaam mooy na wàññi ay karawam maanaam bañ koo wat ngir bu beneen yoone mu am lu mu wat wal yaxli wal yaxlil te na simmeeku hmm, summa hmm, liyu xil la maanaam maanaam mooy day def tamatoo summa topp nag liyu xil la mu armalaat bi hmm, la xaj ci aj gi kañ mooy bisu juróom-ñetteelu fan bi comme niñ ko gisoon fa man képp koo xam ne nag lam yajit amul hadiyan hadiyu fal yasum maanaam nga xam ne ba ci bisu tabaski amul hadiyu fal fal yasum na woor salaasata ayaamin wala boo xamul ne dina am hadiyu jàpp na ne du am hadiyu na woor salaasata ayaamin ñetti fan fil hajji ci bis ci jamono aj wa sab'atan ak juróom-ñaar iza raja'a bu delloo ilaa ahlihi ci njabootam ci waa këram nga kon nag daal di tawaaf xiina jamono ji nga xam ne qadima moom lay yëg si makkata makka wastalama mu daal raay teg loxoom yi ci ar ruknal awwal ci na bi mooy ruknul rog na rog na xajaru aswad bi awwala shay'in loolu la njëkk def su ma na nag xabba mu daal di gaawtu ci ci wër gi muy wër salasata atwaafin ñetti wër maanaam mu daw maanaam mu dox dox gu gaaw muy muy muy ramal gi wa masha mu daal di dox ar maam dox gu yamamay arba'an ci yeneen juróom yeneen ñeent yi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen ñeenti wër yi faraka mu daal di roko xiina ji nga xam ne qada ci la matale tawaafa woo tawaafa maanaam moom mooy mu julli ñaar raka bil ci néeg bi maanaam bi mu tawaafe bil bayti ci néeg bi indal maqaami ca maqaama ibrahima alayhi salatu wassalam rakatay ne ñaar raka suma topp nag sallama mu sëlmal fan sarafa mu daal di dem maanaam mooy ginnaaw ba mu naanee ci zamzam bi nag fa ata mu daal di dikk safa safa maanaam fa taafa mu daal di baagante bi safa ci safa wal marwa ak marwa sab'ata atwaafin juróom-ñaari yoon juróom-ñaari baagante su ma topp nag lam yaxlilu simmeekuwul min shay'in ci dara boo xam ne xaruma armaaloon na min hu ci moom hatta mbéta qada mu daal di motal hajjahu ajam wa naxara mu daal di loj hadihu hadiyom ah ba mu ko lojee yawma naxari bisub wa afaada mu daal di eh, jóge foofu maanaam daal di foofu fa daal di dem Makka nag fa taafu mu daal di tawaaf bil bayti ci maanaam ci néeg bi maanaam mu jóge Minan dem tawaaf ci néegu Kaaba gi sumba topp nag xal la mu doog a simmeeku min kulli shay'in ci bépp mbir boo xam ne xaruma araamoon na min ci moom maanaam mu daal di simmeeku ci armal gi nga xam ne moom la armaloon wa faala mu daal di def misla ma faala def li nga xam ne kémug li nga xam ne moom la def moom eh, rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam man képp koo xamante ne maanaam képp koo xamante ne ahda yóbbuloon na maanaam yóbbuwoon na hadiyum wa saaqa te woo matoon na al hadiya hadiyu bi minan nas ci nit képp koo xamante ne da ngaa womatoon sa hadiyu rek yaa ngi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk li ngeen def keroog mooy na ngeen a def xiraan waa an Urwa maanaam jël nañ ci Urwa muy Ibnu Shihab az-Zuhri dafa jëlee ci Urwa ibnu Zubayr tamit rahimahullahu taala anna Aisha naka sayyidatu Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha akhbaratu da koo xabaare an nabi jëli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ci tamattu gi mu def biru umrati ci jege ci umra lal hajj boole ko aj maanaam mooy xiraan gi mu def hmm? maanaam dañu gis ne ñoom dañ daan jëfandikoo baat tamattu ci xiraan maanaam sahaaba yi radiyallahu anhum waaw fa tamatta an mu ne eh, fa tamatta mu daa def tamatta annaasu nit ñi maahu ànd ak yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mislul ladhi ci kémug li nga xam ne maanaam ci kémug li nga xamante ne axbarani xabaarani ma ko saalim maanaam li ma saalim nettali maanaam li saako wax lu mel noonu nee na soxna Aysa radiyallahu a nee na ma noonu la nit ñi def rek an ibn Umar mu jële ko sayyidina Abdullah ibn Umar maanaam bi saalim jële woon sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an rasulullah jële ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis boobu gisoon nañu ko maanaam muy xadis sayyidina maanaam Abdullah ibn Umar sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha euh, gisoon nañu ko lu bari moom 317 319 1556 1560 1638 1709 1720 dinañ ko gisaat bokk 1638 gisoon nañu ko bokk ba 1638 dinañ ko gis 1709 dañ ko war a gisaat insha Allah 1709 1720 1783 1786 1788 2952 4353 4395 ak 7229 imam Muslim indi na ko euh, hadith numéro 1211 euh, juróom-ñett yoon ak 1227 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1778 1781 ba 1784 ak mille huit cent cinq imam An-Nasa'i na ko hadith numéro deux six cent cinquante deux mille sept cent trente-deux deux mille sept cent soixante-quatre deux mille huit cent quatre deux mille neuf cent quatre-vingt-dix ak deux mille neuf cent quatre-vingt-onze imam Ibn Maaja na ko hadith numéro deux cent quatre-vingt-un ak trois mille imam Maalik na ko hadith numéro cent soixante-sept ak mille cent vingt-sept imam Ahmad ibn Hanbal lu ko indi kon ñu gis ne hadith